koy jàngi ak yóbbu sa bopp ci mucc ci àdduna ak ci jéem caa yóbbu itam yeneen jaam loolu rek moo di lislaam ma ne looloo tax ponk bi gën a rëy ci diine ji moo di julli julli màggal yàlla rek ak jéem a mucc moom la julli tekki yàlla gën a màggalu moom nag loolu bul ko fàtte mukk yow jàmbi ba képp koy yaakaar ku yàlla fàttalikul ne yàllaa ko gën a màgg nga def sa yaakaar ci yàlla bañ a yaakaar kooka képp koo bëgg a ragal bu dul yàlla fàttalikul allahu akbar yàllaa gën a màgg kooka nga ragal yàlla bañ a ragal keneen ku dul yàlla lépp loo bëgg a sopp lu dul yàlla yàllaa gën a màgg loola booy sopp soppal yàlla lépp looy topp lu dul yàlla yàllaa gën a màgg boo nag bàyyi loola te topp yàlla allahu akbar loolu lay moom la lay fayew jaam bi moo tax toppam ci julli foo yëngatu ne allahu akbar bët bu set nga julli juróomi yoon julli gu nekk yi ñenent rakka yi ñett muy fukki rakka ak juróom-ñaar ci bés ponk bu ne yaa ngi naa allahu akbar jóge fa di ragal keneen ku dul yàlla kon daal dégguloo sa diine jóge fa di yaakaar keneen ku dul yàlla kon dégguloo sa diine jóge fa di sopp keneen ku yàlla te yàlla taxut kon dégguloo sa diine kuy laaj jullit bi yow jullit bi luy sa taxawaay ku lay laaj luy sa taxawaay jullit taxawaayam moo di lislaam rek jullit ñee di mbokkam téere bee di dalilam kaaba gaa di xiblaam yonente yi jullit ñee di mbokkam loolu mooy taxawaayam jullit alquran moo di suñ tegtal lépp lu alquran nangu nangu nañ ko lu mu bañ bañ nañ ko yonent moo di suñ jiit ci moom lañuy ñuy a topp lislaam moo di suñ kër gi nga xam ne lu yàgg-yàgg fa suñu xeen a toxu ko bu neexee ci la ñuy ne bu naqadee ci la ñuy ne jullit ñi ñoo di suñuy mbokk kaaba ga moo di suñ xibla yàlla moo di suñ borom lii mooy taxawaay jullit kuy laajte suñ taxawaay nañ leeram suñ taxawaay bu baax suñ taxawaay nga yàlla di suñ borom alquran ay teg tegtal muhammad ay suñ élimaan kaaba gaay suñ xibla lislaama di suñ diine jullit ñi ñoo di suñuy mbokk <coughs> lislaam nag dafa wax ne allahu akbar ci sa bopp jullit ne asalaamaaleykum ci sa mujj ak jullit loolu wan na la ne jullit liñ ko sant mooy màggal boromam te jéem a musal boppam musal bépp jaamam yàlla moo tax yonent wax na ne yàlla dana wax ne séddale naa julli ñaari xaaj genn wàll gi maa ko moom genn wàll gi sama jàmbee ko moom lu jaam bi laaj nag jox naa ko loolu njël bi nag julli gi mooy màggal yàlla rek loolu yàllaa ko moom mu ak julli gi mooy sàkkoo mucc rek loolu yow jaam bi yaa ko moom julli gu nekk yaa ngi cee màggal yàlla di ca sàkkoo mucc loolu moo di julli julli nag mooy ponk bi nga xam ne moo gën a foor ci suñ ponk diine yépp booleem farata yépp ñu ngi ko farataale ci kaw suuf julli moom ñu ko farataale ca kaw asamaane juróom-yaar dañoo rañaane yonent bi xéega ko ba mu dem ba weesu kaw ba dem ba ca péer yàlla ba foofa dañ ko joxe julli ki gën a màgg mu di ko màggale yàlla di ci musal boppam di ci xëcc jaam yépp ñu jëm ci mucc yonent boobu nga xam na ne yàllaa ko yónni te ne yónneewu ko lu mooy muy yermande ñeel mbooleem bindee fi diine lislaam du dara lu mooy diine yermande lépp lu ñu tëral ci lislaam te tegtalewu di yermande yàlla ak ak musal na nga xam ne rek ka ko tëral dafa déggu lislaam waaye lislaam moom yermande rek moo ko tax a dikk yonent dañ ko yónni ngir yërëm mbooleem bindeef yépp alquran dafa wàcc ngir di yermande ñeel mbooleem mbindeef yépp kon nag ñun jullit ñi dara desewuñu lu mooy nañ jàpp ci bi de téere nañ topp yonent bi nañ jaamu boroom bi de nga xam ne moo ñu sàkk xamal nañu boppam koo war a jaamu yàlla mi bind asamaan ak suuf nit bu xoolee lu mu jëkk a gis suuf si taxaw ak asamaan si ko tiim yàllaa bind yaar yooyu yàlla mi la bind yow nit ki yàlla mi bind jurkat yi nga xam ne moom ngay jariñoo yàlla mi bind fas yi bind baxla yi bind mbaam yi bind yeneen yi ngeen xamut yeneen yi ngeen xamut xëy na gannaaw bu téere bi wàccee mooy saxaar yeeg saxaar jéeri yeeg saxaar ndox yeeg saxaari jaww yeeg automobile yeeg warwaay njidu ja yàlla sàkk na ko noonu na dana bind luñ xamut léegi sàkk na sax warwaay yoo xam ne dafay wër suuf si ba mu daj loolu yépp loolu nag dana bind luñ xamul ki sàkk yooyu yépp kooku de mooy yàlla ki nga xam ne moom nga war a jàmm ku dut moom nag sàkkul dara ki sàkk nag suñ ko fi woccee dem di jàmm leneen loo xam ne sàkkut kon loolu tooñ la moo tax jaamu du yàlla mooy tooñ gi gën a rëy jaamu du ca jële lu mooy mbugal rek waaye kenn du ca jële dara la bi réer day dem istatéem sax defar istatéem defar ko ba mu rafet mu solal ko manta sukk di ko jaamu defar dëgg kurwaam ci loxoom ba mu sotti mu tapp ko di ko sujootal xam na ne tooñ na wacc na ki ko bind dem di jaamu xam ne moom moo ko sàkk googa jaamu safar rek la jële di jële diina fa yàlla moo di lislaam lislaam yàlla na ne mooy diina jëm xam wax na ne diina juñ jàpp ju mooy lislaam moom yàlla du ko nangu su fekkee yàlla du ko nangu nag ñun jullit ñu duñ ko nangu am na sëriñ yu réer yuy jaay seen diina di ko jëndee àdduna di wax ne catholique bu xéefar catholique mooy lan catholique mooy kuy wax ne yàlla yi yàtt lañ wala isa doomi yàlla la wala isa yàlla la ñetti pas-pas ñooñu ñëpp alquran na ne ku ko ci ku ko fas xéefar nga alladina qaalu inna allaha salisu salasatin laqad kafara alladina qaalu inna allaha huwa almasihu alquran a wax ne xéefar lañ koona sëriñ bu ne duñu xéefar dañoo amee diine moom sëriñ ba ci boppam xéefar la génn na ma ne dara loruñu maa ngi koy delluwaat dara loruñu lu mooy réer ak sëriñ si rek sëriñ yi dañoo dara waaye sëriñ yi nañ jàngi wala ñu noppi allahumma salli ala sayyidina muhammadin faatihi lima ughliqa wal khaatimi sabaqa naasiril haqqi bil haqqi wa alihi min kulli hal كل قرار lépp ngir moom yàlla na ne ko xalaxtuka min ajli wa xalaxtul xalqa min ajli lépp lu yàlla bind daf koo bind ngir yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent nag moom la yàlla bind ngir jëmmam de nuuroo leeram awalul wujjoodi mooy njëriñ beneen mbindeef yi wujjoodan ci am lépp lu yàlla sàkk leer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ci njëkk am de foofa moom foofu ak lu sori mooy cosaanal bàyyi yi wala ab wala njaaleeg doom yi de yonent bon mboolem bàyyi yeeg doom yëpp moom mooy seen bàyyi de moo tax ba yonent sallallahu alayhi wa sallam aadama ki nga xam ne mooy bàyyi mbindeef yi moom mooy bàyyi aadama ci boppam de su fekkee ni la ci wet itam bàyyam la ci geneen wette yàlla ba mu sàkkee ba mu bëggee amal mbindeef yi dafa sàkk ci leeram leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon nekkal di xaqiqatul muhammadiya jëmmi leer ak ga ndax booba leneen lu dul leer ak yàlla ga amul yàlla rek moo fi nekkoon ba fi dara nekkul te buy fi yëpp jógee itam moom rek a fi des bi fi yëpp yi nee itam dara nekkul ak moom moom yàlla mooma bi mu bëggee sàkk yëf yi te amul lenn luñ mën a sàkkee dara lu mooy jëmmam ci jëmmi leeram ca la sàkk yi leeram yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de moo tax yonente wax ci leeram yàlla ga laa jóge jullit ñi nag ci sama leer lañ jóge de jullit ñi la bëgg a wax waaye lépp lu yàlla sàkkee rek ci leeram la jóge de sallallahu alayhi wa sallam leer boobu nga ne mooy li yàlla jëkk a sàkk nag moom la yaa wali yi di tuddee haqiqatul muhammadiya moom la wali yi di tuddee durratul baydaa te mbëggu su durru bu weex moom la ñuy tuddee roowu moom la ñuy tuddee itam malakul malak malakam koro bi moom la ñuy tudde aqlu yooyu yëpp rot na ji tuddam yàlla wax na ci alquran ne ba mu bindee aadama ba noppi dafa fab ci roxom dawal ca de roxo googa muy yonent sallallahu alayhi wa sallam eesa mi nga xam ne amul bàyyi bu ko jur yàlla daf ne dafa jël ci roxom wal ci mareem rek waaw mu nekk di eesa de ndax ne da eesa mi amul bàyyi yonent yàlla moo mooy bàyyam mbindee fi ci des itam yàlla bind leen ci ndoxam ma nii soo xamee bëgg na leen a dundal daal di ci roxam def ci rek tay leen waa roo googu ci yéen ro ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, mooy mooy rox mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax lépp lu yàlla sàkk rek waaw mi ngi bàyyi ko ci leer yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko yonent mu ne mbidam borom bi la rek roowu mi ngi mel ni ki misaaram déet yàlla ba a xam ne ca la jógee rek moom lay misaal de yàlla amul barab raw amul barab ci yaram mën laa wax ci yaram yi ne fii la raw gi dëkk ki nga xam ne yàlla mën laa wax ne fii la dëkk du asamaan du ci suuf du tànk du xarfu fu nekk na mbit mi royoo royaate ci mbooleem yaramu nit ki noonu la yàlla feese mbooleem lu mu sàkk de moo tax mu ne boo xamee sa bopp da nga daal di xam sa borom de ki nga xam ne moo di yàlla de soo xamee ne amul ay na amul kayfa naka niki roxu rek nga daal di roowu googu de mooy aqlu aqlu roowu rek la ci yàlla jublu roowu googu mooy malaaka mi nga xam ne tey mooy wattu malaaka yi de jibril laaj na yonente sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw ne ko lu roowu mu ne ko mooy mbindeef mi nga xam ne mooy wattu malaaka yi ni ki nga xam ne malaaka yi wattu doomu aadama yi de mooy kooru mooy mbindeef mu mag mi nga xam ne moom la yàlla sàkk moom la yàlla jëkk a sàkk moom la ñuy wax itam duratul baydaa tëmba gurus ak durru yaara nit lu foor fi moom rek mu ne wurus waaw moo tax ñu tudde ko wurus waaye gën na foor wurus de leeral yonent googu nag ba nga xam ne yàlla sàkk na ko sàkk ci géej sàkk ci suuf si sàkk ci asamaan yi bind asamaan yi ñu di juróom-ñaar mu tànn asamaan yi juróom-ñaar ja waaw def fa aljannaam ja def fa mu tànn suuf yi ñu di juróom-ñaar waa mu tànn juróom-ñaareel bi di nga xam ne moo féete kaw dëkkaloo fi aadama ki nga xam ne moo di xalifaam de bind mbindeef yëpp tànn ci aadama waaw def ko muy xalifaam ci suuf de waaw dégg ko nag leer yonent bi nga xam ne moom fa soo génn di doomu aadama di dox ci mbindeef yi waaw di leen woo di jëm ci borom bi dem ba nga xamee nag ne yonent sallallahu alayhi wa sallam nekk na di jaamu boromam di jaamu boromam lu kenn xamut ci jamono ndax booba jamono sax amagut ba jamono am yàlla bind yëf di bind di bind di bind ba bind aadama yàlla yi mu bind yëpp aadama la ci mujj bind ndax li mu bind yëpp daf ko bind pour doomu aadama yi rek ah doomu aadama yi ñoom la yàlla bindal suuf ñoo koy dëkkee ñoom la yàlla bindal garab yi ñoo koy jariñoo ñoom la yàlla bindal juri kër yi ñoo koy jariñoo lépp lu yàlla bind daf ko bind rek ci doomu aadama dane wala fi xalaxalakum maa fi dara jamian lépp lu mu gis rek bindal na leen ko yéen doomu aadama bi nga xamee nag ne yëf yi daf koo pàkk ngir doomu aadama yi mi ngi mel ni dafa lal taabal di xool doomu aadama yi ci taabalam jooju moo tax dafa pare def yëpp bañ mat mu soog a sàkk aadama gi nga xam ne moom lay xoore këriñ noonu lay def soo xamee ne da ngaa lal taabal woo say gan yoo xam ne da nga leen a fonk lépp loo war rek da nga koy pare balaa ñoo ñëw ko ooy de moo tax ba aadama di mujj ak mbindeef yi moo tax ñu di ko wax te jël yi la xiri de ba aadama waaw bi ko yàlla sàkkee nag mu nekk ci diggante mbindeef yi nag waaw di di mbindeefi kaw di malaaka yi ak wóorule yi lii di mbindeefi suuf bàyyi mayee njaale mu nekk ci seen diggante nag wéet waaw nit dara mënu ko wéttide lu muy nit naka moom rek ba mu wéetee nag mu nelaw yàlla dindi salowet ak càmmooyam bind ko muy jigéen ñu tudde ko Hawa mu xeew rek gis jigéen ji gën a rafet ci àddina mi ngi nekk ci wetam rek tey rek waaw ba mu ko gisee rek li jàpp góor ci jigéen daal di ko jàpp mu daal di jëm ci moom bëgg koo song de malaaka yi xaaci ko bu ko bu ko jege daj takkuloo ko de mu ne gaaw leen takk boog ana nu ñu koy takke ñu ne ko julli ci yonent bi ñetti yoon mu julli ci yonent yàlla xamal ko tëgg salaatu ala nabi mu julli ci ñetti yoon looloy can nga yàlla may ko Hawa de roog leer ak yonent bi nga xam nag ne moo tax yàlla bind yëf yëpp yàlla daal di ko fab def ko ci gannaaw ak aadama de waaw fu aadama taxaw rek malaaka yi sappe ci gannaawam di ko xool mu ne yàlla yi ne taxaw ci sama gannaaw rek di ma xool lu ko leer gi tax ma bind la tax ma bind àdduna tax ma bind alaxira waaw la dénk mu ci sa ndigg moom la malaaka yi gis moom la ñuy xool de mu ne ko feeñalal ma ci def ci sama kanam waaw ma nit ma mën di daal di dawal leer ak yonent bi mu ci weeru baaraam ab deem waaw mu ne ko mi ngi ànd yeneen ci saabaam yoo xam ne du taqalikoom ñoom leer ak waaw sidina Abubakar daal di feeñ ci weeru baaraam sani kaayal Adama leer ak Omar daal di feeñ ci waaw weeru baaraam bu gudd bi ci digg bi waaw leeral Ousmane ci baaraam bi ci topp leeral Ali waaye ci baaraam sànq lañ bi rek moom Adama itam waaw muy xool moom itam leeral yonent bi ak leeral xulafaa wala rabaat yi waaw ci weexam de loolu moo tax de ba tey yàlla ngi dénk waaw we wewu wewu baaraam de yii yàlla ngi ci dénk boobu ba tey su la ree notee rek te bëgg doo ree dalal ni dalal sa baaraamam dee waa ndax fa la leeral yi nantu bi dañoo am suñ moo tax boo koy xool rek dal xay bët dal di ñëw ci de ba nga xamee ne na nag waaw yàlla dal di wax malaaka yi nag ne na ngeen su jootal aadama de malaaka yëpp dal di su jootal aadama su joot ca asal ba ci bi malaaka yi su jootal aadama su joot ci julli benn su joot rek la doon doon ndax yàlla kenn la sujjóot benn la war a doon ni nga xam ne da ngay rukkoo benn yoon da nga daal sujjóot itam benn yoon waaye malaaka yi nag ba leen yàlla ne sujjóotal leen aadama ñi sujjóot bañ sujjóotee ba am genn wàll ak bëccëg siggi bañ siggee gis iblis moom bañ mu ngi ne sat taxaw waaw lan nga sujjóot de malaaka yi dellu sujjóotaat yoonu ñaareel ngir sant yàlla ñoom bi nga xam ne yàlla boolewu leen ci ñi bañ waaw naka iblis de fala sujjóot doxee nekk ñaar ba léegi aadama mi nga xam ne moom la yàlla sàkk bind ko loxoom def ca room jëkk a def ci moom roho gi roho gi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa def ko muy xalifaam ci suuf wax malaaka yëpp nañ ko si jóodal xam ngeen ne kooku am na maqaamam bu rëy de waaye la wane yonent sallallahu alayhi wa sallam lu jaam màgg màgg fa yàlla yonent ko gën a màgg aadama mu foor moomu nga xam ne malaaka yi si nañ ko malaaka yi si jóodaloon nañ ko benn si jóod rek ci jenn jamono mu jeex yonent moom lu ko yàlla defal yàlla ci boppam ak mboolem malaakaam yi dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de daayiman yéen ñi gëm yàlla itam de leen julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daayiman de kooku kay moo gën a foor benn sujjóot boo xam ne malaaka yi sujjóotal nañu ko ci jenn jamono yàlla yi bindee yi ak mboolem malaaka yi amul miin maa ak mboolem ñi gëm yàlla ñëpp ci nit ak jinne dañuy julli ci yonent ci asal ba ci abade loolu gën a foor sujjóot bañ sujjóotaloon Aadama def na ko lool ba def ko mu di xaritam wax na ci alxuraan ne jàpp na mu di xaritam dana yaaram ne kooku ndayam texe na yàlla mu foor mi jàpp mu di xarit waaye Ibrahima mu foor moomu yonent bee ko gën a foor yonent moom yàlla def na ko mu di soppeem soppeem boo gën a mag xarit xarit mooy kan xarit mooy ki nga xam ne lépp lu mu sàkku ci yow am ko soppe nag moom da nga sa jox te du sàkku de loolu la yàlla defal yonent sallallahu alayhi wa sallam jaamu këram yalla may ko ko ci leen doomam yonent moom ñaan ko yàlla wax ne innama yuridu llahu bi yuthibaankum rijsa alal bayt yéen ñeegam yonent yàlla fa bëgg a demee ci ñoom lépp lu bon te laabal leen ak laabal de waaw nga xam ne moom jox nañ ko ci dudul laaj leen yonent yàlla Ibrahima moo wax ne wa lii lisaana sidqin fil aaxirina yàlla ma yàlla may tagg wala rek ci ñu may mujj de diine yépp dañuy tagg diine Ibrahima jullit ñi ne nañ ci diine Ibrahima lañ nekk yow ne ci diine nasaaraan ne diine Ibrahima day nekk ñoom it dañuy nax waaye lu mën a am rek taggam rafet na ni nga xamee ne ku nekk diineem la bëgg a fàtte waaye taggam woowu li mu rafet rafet waa daf ko ñaan yàlla sa ko ko may yonent moom ñaan yàlla wax ne alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladi anqada zahrak wa rafa'na laka dikrak ne ko yëkkatil naa la sa tagg lu tagg rëy rëy ak ci yonent mi nga xam ne boo xamee ne da ngaa bëgg da nga nekk yéefar bëgg a dugg ci lislaam balaa ñoo nangu sa ngir nga ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah booy xutba balaa sa xutba wépp nga ne ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah sooy nodd wala ngay lixaam balaa wépp nga ne ashadu an laa ilaha turam loolu moo raw kat li nga xam ne yonente yàlla ibrahima am na ko de kooku ibrahim mooy ibrahim ku ne xam na ne ibrahim li ñu xoor yëpp yonente ko gën a xoor de yonente yàlla Musa moom it yàlla sànn na ko def ko mu di waxandoom mu yóbbu ko ba ca mi xama waa ci ca jabalu góor waaw mu wax faal moom de waaw ba mu waxee moom ba feeñu feeñ ko ci leeram Musa yàlla dafa nekk ne ne Musa dafa daanu xam de waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndéyal loolu nga xam ne ca tóor la ca kaw jabalu tóor te moom dafa daanu xam soo ko dendalee ndéyal yonent bi nga xam ne moom ba yàlla bëgg ndéyal moom dafa yabal Jibril mu indi alquran mu war dem Baytul Maqdis jiite yonent yëpp ba noppi ñeent asamaani juróom-yaar ba weesu asamaani juróom-yaar dem ba ca ba xaw ba xaw jannaafata dalaasuma kaana xaaba xaw sayni aw adnaa xaaba dem na ba mel ak yàlla ne xalaat ñaari xoccam wala lu ko gën a jege de moom foofa la yàlla deeyaale moom de loolu gën a foor ndeelam ci tóor de ca kaw arasi arasi borom ba ca kaw pee ba foofa lañ deeyee moom tóor mi nga xam ne mi ngi fi leen ci réew itam rek kii dafa daanu xam kii nag moom luñ wax ci moom ma zaaxal basaru wa ma saxaa yenentu moom ba tam rafut sax de nga ne ma kasabal faadu ma raa moom waaw ba ji nga diwut la nga ne moom la gis waaw loolu ndey moo gën a foor fuuf ndey li nga xam ne Moussa dee na ko de te yonente sallallahu alayhi wa sallam lépp loo xam ne yàlla may na ko ko yàlla dafa ko may mu bàyyi ko ci yàlla jëm ci moom de naka nga xam ne itam xeetam itam noonu la leen yàlla dimbalee lépp lu leen yàlla defal rek dafa bàyyi ko ci yàlla ñëw ci xeet yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li bàyyeekoo ci ja yàlla jëm ci jaam moo gën fuuf li bàyyeekoo ci jaam bi jëm ci yàlla de ni yàlla gën a jaam bi ku nekk rek la bàyyeekoo ci moom ni moom lay mel de waaw na sallallahu alayhi wa yala yàlla wax na ne ci xaqi Muusa ci xaqi Ibrahim Ibrahim na ne inni zaahibun ila rabbi sayadini maa ngi dem gàddaay dem ci sama borom ndax yàlla jubal ma ne Moussa wala ma jaa Moussa li miqaatina wa kallama rabbuhu Moussa ba mu dikkalee boppam ba ca biir xamaat ba yàlla waxee ko rek tey rek ñoom ñëpp seen jëf mi ngi bàyyi ko ci ñoom rek tey rek yonent moom ñu ne subhaanalladi asra bi abdi laylan de waaw tuddal borom bi nga xam ne moo rañaan yonent ba de rañaan mi bàyyi ko ci yonent ci borom kala bàyyi ko de moo tax waaw lim dodo xarbaam waaw doy kéem daan ndax yàlla moom dara la tëlu ki nga xam nag ne ne lay yóbboo boppam noonu la leen may xeetam itam de waaw bay wan leen kaaf yeeg yëpp waaw ci ci katamal boppam de sa nu réew moom atilaa waaxi hatta yatabayna lahum annahu al-haq ñoom yàlla leen di won rek tey allah lay tabi ilayhi man yashaa wa yahdi ilayhi man yunib am na jaam yoo xam ne dañuy jublu ci seen borom di sonn ba yàlla sonn leen ak jaam yoo xam ne yàlla daf leen di tànn rek waaw wan leen de looloo gën a bëri ci waa xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek loolu mooy yonent bi nga xam ne mooy soppe bi de bi yàlla bindee yëf yëpp tànn ci aadama doomi aadama mu tànn ci arab yi arab yi mu tànn ci Quraysh Quraysh tànn ci bani Haasim yonent nag mu tànn ko ci bani Haasim de loolu tax ñu tudde ko Muxtaar na ne man man la yàlla waaw am tànn ma bàyyi koo ci li mu tànn bàyyi koo ci li mu tànn bàyyi koo ci li yëpp wa araw tànn na ci aadama mboolem mu tëddi aadama yàlla tànn ci arab yi arab yëpp yàlla tànn ci ñoom bani kinaana te ñooy Quraysh bani kinaana te mu tànn ci ñoom bani asim waaw ñooy gañoom gi bani asim yooyu mu ne mu tànn ma ci bani asim de may luñ tànn bàyyi ko ci luñ tànn bàyyi ko ci luñ tànn te jubluwuma ci loolu puukare de ne ne ana sayid wala de aadama wala faxra maay sangaf mboolem doomi aadama yi te loolu du sama puukare de waa lu tax loolu du puukare moom puukare moo di lan puukare mooy nekkam di jaam yàlla rek nekk di jaamal yàlla loolu moo gën a foor fuuf nekk di sangam nit ñi de lu tax kañ lay nekk sangam nit ñi bu nekkee ci nit ñi rek lay nekk seen sang waaye su nekkee jëppee yàlla ba jaam rek lay ma doon de te waxtu wam nekkee jëppee yàlla ba boobu ma xam moo gën a foore waxtu bi nga xamee ne mi ngi nekk ci jaam yi de moo tax yonent ne mooy sangam mboolem doomu aadama yëpp waaye loolu ci dërëm ci dërëm ci gi mooy nekkam jëm nekk yaay sang bi ñëpp waaye loolu sama tiitar sama tiitar mooy yaay man maa jaamu yàlla mooy jaamu yàlla waaye mooy sang bi ñu ci des sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne mooy jaamu yàlla mooy sang mbindeef yi nag yàlla tànn ko waaw yëndu ko waaw diine di nga xam ne mooy diine mbooleem mbindeef yi waaw mooy la diine ji yàlla nangu waaw muy def sa du ko leefu ba fa àdduna yam de yonente bu yàlla mën sa yónni dafa laa yónni diine waaye diine yoo xam ne dana def ko sa dëkk waaw ak saw nga di leen ko jubalee ak diir waaw topp ñu xolli jooju ndiile waaye diine ju matale àdduna mës ta wàcc ci suuf jëkku lislaam de yonent rek la yàlla yónni jox ko diine yoo xam na pour ñëpp la pour fépp la pour faw la kooku lislaam rek la de waaw diine yee ko jëkk waaw ku ci nekk dañ laa yónni rek ci saw nit de waaw da nga xam ne maqaamam yonent sallallahu alayhi wa sallam ak maqaamam ku dul moom يدخل جناة من الظلمات إلى النور موسى ñaata anante anante kawluka min الظلمات إلى النور yonent bu nekk yàlla daf ko mos a yónni rek ci gañoom diine ci ca gaño ga la yam ca jamonoom la yam waaw ci réewam la yam waaye l'islam moom dañ ko ne wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi ci mboolem nit ñëpp lañ la yónni yónni nañ ko jikko weex yónni ko jikko xonq yónni ko ci nit ak jinne waaw na nañ sax yónni nañ ko ci malaayika yi de te diineem duñ ko folli mooy des ba faw kon nag jooju diine mooy ñi ga xam moom lañ pare loon mboolem bindéef yëpp waaw mooy diine nit waaw mooy diine ji nga xam ne itam moo dëppoo waaw jikko doomu aadama de diine yi ci des yëpp toggoo ci nekk rek waaw waaye ku ku ca nekk la ca naqare waaye ku la bawoon ak sa sago doo ca naqare diine islam di dugg ak coobareem rek rek te lépp lu mu ca gis rek dafa dëppoog moom rek waaw li mu jëkk moo di set de set waaw loolu dafa baax ci jëmmi doomu aadama te dafa fiir dafa noppal doomu aadama dem de yéefar soo xamee ne sax na ji ci li moom boobu ba dugg ci lislaam ba tàmm set gi nekk ci lislaam dootu ko mën a bàyyi rek rek te set itam waaw dafay ji ci wëdde waaw am na benn borom xam-xam bu ne waaw njàpp mi yonent bi santaane waaw julli juróom waaw ak waaw sangu waaw set gi lislaam santaane daal su fekkoon ab yonent bu yàlla yónni indi ko waa mu bàyyi ko fa yàlla it xam-xamu docteur yi dana màgg ba àgg jafe ñu santaane ko de waaw ndax dafa dëppoog jëmmi doomu aadama de julli waaw noonu la dëppoog jikkooy doomu aadama de julli di dara mooy màggal yàlla ak musal sa bopp ni ki ñu ko tàmbalee woon nga mo gi de naka noonu woor waaw naka noonu bu ci nekk lamboonam mbool yoo xam ne daal waaw bu fekkee rek xam ne diine lislaam rek mooy diine lu dul moom waaw du diine rek waaw ñi nga xam ne ne yàlla sànn leen bañ nekk ji du jëw ji diine ñoo ñi nga xam ne ñoom la yàlla dina ci mboolem xeet yi rek ne na leen kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi tànn nañ leen ngeen di xeet yi nga xam ne yéen a gën ci mbooleem xeet yi rek ne naka def nañ leen xeet yi nga xam ne yéen a gëm ci xeet yi ndax bu ko jëm yàlla ñooy seede xeer yi de ku yàlla boole ci woowu xeer waaw bul dugal sa bopp nag de waaw ba di ko wàcce waaw dindi doog ñi nga xam na ñoom yàlla daf leen a delloo ñuy asfala saabi nee na ba dem ñu ñoom bàyyi may de su nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na mën a ko jëlee nag waaw leeram dañu mën ci wattub yàlla di toxu ci ndijji ay baayam wàcc na ci ndigal Adama gannaaw mu dem ci Siisa gannaaw ga mu dem ci yonent yàlla Ibrahim gannaaw ga mu dem ci Ismaël gannaaw ga mu dem ci Adnaan ay maam dox na ci diggante bi waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam fenloo na waa askan kat yi de waa na ne wét na ne ci sëti Ibrahima la bok ndax Ismaël mooy maam doomi Ibrahim waaye li ko dale ci Adnaan ba ci Ismaayla yonent naa ne li fi askankat yi bind yëpp kalimeen la de waaw sax na foofu moom càll bu wét waaye wét na ci Adnaan li ko dale ci Adnaan nag waaw ba ci bàyyam Abdoulaye loolu yonent saxal na ko na du la de bi nga xamee nag ne yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw dañu nan waaw di toxu ci li ci di ko sotti ci room yi yéen ñi laam yi ba mu agsi ci bàyyam Abdoulaye de Abdoulaye doomu Abdul Mutalib baax si daay ma tee waxambaane nag waaw leera ñu dent ba feq ci jëm bi na mu mel ni jant di gunge loor fu mu romb ci màkka rek jigéen ñi di ko de waaw Abdul Mutalib moo def sam-sam bi nga xam ne moom la xujjaay yi ñu root ca màkka léegi sam-sam Jibril la ko jëkk a gas ci jamono yi yonent yàlla Ibrahim ba nga xam ne Ibrahim waaw dafa am jabaram Saratu feeg moom di bu yàgg amul doom naa ko dem muy tukki mu gaddaaye Palestine waa gaddaaye sawaawil arab di dem Palestine diggante di buura yi boo xam ne dafa samp duwaañ boo xam ne ku ko romb ànd ak jigéen ji rafet rek boo ne sa jabar la dana ko nangu de waaw na ne kenn war naa am jabar ji rafet moom soo ne sama jigéen la nag mën naa am bàyyi la ko waaye soo ne sama jabar la rek ñàkk nga ko de yonent yàlla Ibrahima nag moo doon jëkkati saaratu mi nga xam ne moo gën a rafet ci jigéen yi àddina saaratu saaratu yoosu boobu ngeen di jëkk yëpp dafa ñu saaratu rek saaratu mooy ki tax jigéen ñi bëgg seen nopp yi nga fi jaaru ko jëkk a def jigéen ko bàyyi ci taaram Ibrahima yi ñëw ba ci duwaañ ba mu daldi daaj lu waxale tëj ca jabaram jooju ngir bañ duwaañkat yi gis ko ku fiir la woon mais ñëw duwaañ ba ñu ne ko lu ne ci waxale mu ne mu leen seet tànn leen lu leen neex rek ci àll yaa dina ne moom la waxale yu seetee ma jox leen rek duwaañ yi doole parce que ñoom seen moo doon xalal ji nga am ñu xaaj ko ñeneen ci xaaj mu ne leen jàppaleen ne waxande wurus la feefe ma jox leen kaaram ci wurus de wala xaalis wala lu leen neex ñu ne déedéet fam ñu ubbi ko rek ba xam lu ci nekk ba ubbi ko bañ ko ubbee fekk jigéen ji gën a rafet jaar naa ja naka de ñu ne ko kii lum da ci yow mu ne sama jigéen ne ndaw si bu ma felloo kaw suuf kenn ku gëm yàlla ku góor ku may man nekku ci kenn ku gëm yàlla ku jigéen ku mooy yow nekku ci kon yaay sama mbokk ci diine seen dund yi doomi bay taxam la sarata <coughs> doomi haram waaw bay taxu ibrahim naa ko def nag ah duwaañ yi ne ko foog ñu jàpp ko yóbbu ko ca buur ba rek daal di jël sarata di ko yóbbu buur ba rek te ibrahim dafa féer ibrahim nekk foofu xolam bu naqari yàlla daal di ko wuññil waaw kii daal yu ndox diggante am buur bi yëpp ba jabaram du fekk benn jéego te du mu teg bëtam ci jabaram mais bu ko bu kii daay doxoon di dem ak jabar yi rek mu daal di ñaaw njort waaye ko gën a màgg jëndee buur ba ba mu àggee jëndee buur ba rek buur ba talal loxoom ne ñu ngi koy téye di dina daal di ko nërmal mu daanu waa xaaw ba saw tubayam di wéq wéqaay tànkam Ibrahima a ngi séen naa ko def mu fas yéene ci xolam tuub daal di delluwaat ci sagom toog dellu yor loxoom ne mi ngi tey ndaw si Jibril dellu ko nërmal mu def ci xolam tuut yàlla delloo ko xelam mu gën fi ne ndaw si yow da nga ànd ak njabar mu ne ko déedéet mu ne ko loo ma def mu ne ko dara mu ne ko lu tax ne ko man jabari Ibrahim xalillah xarit yàlla bale mooy sama jëkkër moo tax jëli bi nga xam ne moom moom yëpp nanguwul nga laal ma de mu ne ko mu bëgg ko soxte ne nañ bënn nopp yi ñu bënn nopp yee def ci jaaro jigéen ñi ko gis ñëpp daal di bënn def jaaro ba léegi loolu la jigéen ñi def ngir taaram jigéen ju rafet lu mu def jigéen ñi mu rafet ba jigéen ñi ñu toppandoo ko ah ba loolu amee nag mu fa feraw jaam mu amoon mu tudd Hajara mu ne ko may naa la feraw jaam mi ne yóbbu ko te dem ko yoon waxuma ci yow la yàlla ma yàlla ma ko jeew Saara sa dellu si ci Ibrahim ne ko santal yàlla yàlla teg na noonu ba benn adut ma may wërsëgal nañu ab jëmeer bu ñuy liggéeyal muy Hajara bañ àggtee Saara sa ne ko man tey man doom ak nga ma doom jëmeer bii ma yàlla jox jox naa la ko adiyee nañ ko def Saara ndax am ci doom rek yi ba yonente yàlla Ibrahim moo jëkk def Saara yonente yàlla Ibrahim daal def Hajara Saara mu daal di ëmb Ismaël ba Ismaël a juddoo jigéen fiir la na ko tax am doom naka naka Hajara am doom rek Saara day fiir ba ëmb doom moom itam jur Isaaxa de ah ba nga xamee ne gis na Isaaxa ah Ismaël a di magam xëpp ko doole bañ màggee buñ génnee di foy rek Ismaël a dóor Isaaxa mu jooy ñëw ci Saara ba mu yàgg Saara ne Ibrahima nii du ma ko xajoo koo xam ne lu doon dara lu mooy sama jaam démb doomam di di door di jooyloo sama doom bët bu set saara sat rek xaajara daal dootuma dëkkal moom ci kër gi nit ñi weex seen mu ne na may def ko xam dootuma dëkkal ibrahim kay daal di takk kile moom togg xaajara al ismaila am yóbbuloo mel na mbuusam tandarma al mel na mbuusam ndox di dox di dox di dox ba ak bi suuf nga xam ne si la makka nekk tey mu daldi leen fa wàcce ne ajara toogal ci ñun ajara toog mu jox ko mbuusam tàndarma ak mbuusam ndox daldi war jëlemam di ñibbi saam fam bàyyi woon jabaram saaratare di wéy ajara di ko joor muy wéy ajara di ko joor surtout ba mu yàgg ajara ne ko yonente yàlla ibrahim àll kerte leen bii dara néew bi nga wàcc ma fi yàllaa la ko digal mu ne ko waaw foofu rek la ko fa tontooni ko yàllaa mu ko digal de mu ne ko koo nag demal sa yàlla mu la ko digal ñu sànq rek Hajara nekk foofu ak doomam ba nga xam ne mbuusam ndox mi ñu yóbbu la woon jeex na Ismaayila mar ba mar bëgg koo rey te mu ngaa ka ngeen di bëgg a dee Hajara daal di daw teg ca daju safara taxaw séentu booba daju safara rey na lool mu taxaw séentu séentu ndax dana ndox wala kenn gisul dara mu dawee ba ba ca Marwa waaw mu séentu safaan waaw gisub dara daw na juróom-ñaari yoon diggante ba loolu lañu tudd naan jikkoy aj waaw ku nekk da nga fa daw juróom-ñaari yoon yooyu nga xam ne aj la dawoon na ko de ba loolu amee nag mu dellu si nag ne daal ma ñu nañ toog rek nit dee de waaw ma sama doom ñe ñu dee rek ngir mar de noonu jibril daal di wàcc rek daal di këddaa ci kanamam te sam-sam bi daal di bënn de ndox ma daal di ball ba waawaan baawaan naa ko def nag mu daal di naan waaw nandal doomam Ismaayil de waar tuuti sam-sam sopp Makka def Jibril wàccaat di ko daral naa ko zam zam zam zam zam zam dalal dalal dalal dalal ba mujj nekk teen noonu de waaye xóotaayu sam-sam kenn xamul fu mu yem waa Makka yëpp ci kaw sam-sam la tebale waa waaye na Jibril la ko tabax noonu ba nga xam ne rek mu ne mel ni melaw teen de ba nga xam ne loolu am na nag fekk na juróom yaaram yi dëkk ci wetu Makka dañ daara bi ci waaye mosu ñoo gis ndox foofu moo tax kenn mosu faa jéem a dëkk. allah allah allah. léegi ñu ngi fi rek fekk jigéen jaa ngi doon teenam waa ñu ne ko ñu naan ci sa ndox mi mu ne naan leen waaye na ngeen xam ne kat xamu leen jàppe ñu naan waaw bu ñu dikkatee rek ñëw fa naan waaw ba mu yàgg ñu ne ko ndax bëgg loolu ñëw dëkk ak yow mu ne ah kay ñu ñëw ñoom jihum ñu ñëw taxu dëkk ak moom waaw loolu moo tax Ismaël nekk yaaram mu yaru ci ñoom nag lakk-lakk yaaram de waaw moom mi maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax waaw yonent bi ñëw di yonent bi yaaram de ne bu jëkk siré waxi siréan lañ doon wax Ismaël a jëkk nekk yaaram ci maam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de ba nga xamee ne loolu am na Ismaël waaw yaru ci juróom yi ba màng ba ma matee góor mu takk ci ñoom jabar waaw Ismaïl Ibrahima fàttali ku leen rek waaw dal di ne jabaram saarata dama lay tàggu bëgg a dem seeti sama njaboot yama waccoon waaw ca àll ba de ba xam nañu ma yàlla defal ñoom rek ba mu ñëwee fekk na Hajara deena Hajara deena de ñu ngi ko suul keroog Isa bu waa waaw boo boo taxawee ci ron Isa bu rahmati tóor wu boobu tegee ca kaaba ga yaa ngi taxaw ci kaw ba Hajara de na ko def ah Ismaïl moom màgg na ba takk na jabar ci juróom yi waaye jabar yu xamaay Ibrahima bàyyi ko ci ñëw waaw ba ma see nuyoo salaamaaleykum mu ne si foofu ngeen doxkat yi de la ngeen ngeen mu ne ko waaw ana Ismaayla mu ne ko dem mu ne ko mbaa yéen a ngi ci mu ne nañu nekk ci jàmm ak yi dem mu ne ko maa ngi dem su Ismaayla ñëwee ne ko gan ñëwoon na fi ñu ngi lay waaye na ne sa jëm buntu néeg bi dëng na lool te na nga ko na nga ko jubbanti Ismaayla ñëw ndaw sa toog di waxtaan fàtte ko ba mu yàgg mu ko waaye genn gan ñëwoon na fi bu bari man man lu ne laaj na ma ko ma ne xawm lu ne ndax yeneen ci ma ne ñu ci jàmm ndax yéen yi na ne sax mu ne sa jëlu bu dindee dafa dëng na nga ko na nga mu ne ko xam nga gànga fu mu doon mu ne ko déedéet mu ne ko sama baay Ibrahim xam nga jëlu bu dindee mi mooy yow daf ne jubuloo naa la fase fase naa la ah mu daal di dem Ismaël takk beneen jabar Ibrahim toog ba amee at dellu tàggoo ci ne ko ma seeti sama doom ja mu ne ko waaye bu reen de bu jina daf koy sarfal ne ko bul wàcc dilem gi mu agsi fekk di Ismaayla dem rëb bi am na beneen jabar bu baax nag naka la ko jabar yooyu seen rek seen góor gi la war gi leen gi ak a góor sama jëkkër wallahi da jaaw rek leen wutale waaye góor gi la wàccal Ismaayla sañ Ibrahima sañu da wàcc na jabaram daf ko ne doo wàcc mu ñëw daal di sànq ndox ñoo di nga raxe fa tànk yee fa mu toog naag kaaw téef yi tànk gën a yóbbu sama tànk jëkkër ji walaay góor gi ne soo gisoon sama jëkkër ma mënu koo xam ne yow lu may ndawoon man rek waaw ba jaaw rek lañ leen mën a xamee de doo wàcc léegi sama jëkkër ñëw mu ne ko ci li ngeen mu ne ko ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci naataanga lu nekk xam na fi duñu yàpp bi du jeex soo bi du jeex waaw sama jëkkër léegi mu ñëw soo mu ñëw rek mu ñëw mu ne ko ah maa ngi dem doom ba sa jëkkër ñëwee ma ko ne ko gan ñëwoon na fi mi ngi lay nuyu nawet buntu neegu yi jub na de nan ko nan ko rafet bu baax a baax a baax bu ko soppali mu ñëw mu def rafet ñëw na fi mi ngi ñu doon yow ba nga xam ne kenn mënu dana xamee lu mooy dajaawam ba waaye daal yóbbante na ma ci yow ne day sa jël buntu néeg bi waaw jub na waaw nan ko rafet bu baax de mu ne ko sama bàyyi daf na naa la sëre bu baax de <coughs> loolu mooy sancak makka yonent yàlla Ismaël waa ba Ismaël a màggee nag yàlla digal Ibrahim ne ko na dem tabax Kaaba gi fekk Kaaba gi malaaka yi ko jëkk tabax bi nga xamee ne waa Adama ñëw ci suuf Adama yi tabax na ko ba nga xamee nag ne eh, siitu ji doomam itam tabax na ko gannaaw ga waaw ba nga xamee nag ne bàyyi ak tuufaan ñëwoon ci jamono yu nguur malaaka yi yëkkati ko yóbbu ko ca kaw wajan